mu tuddoon Hanzala ibn Abi Aamir ibn Sayfi ibn Nu'man ibn Malik ibn Ama ibn Dubay'ata ibn Zayd ibn Awf ibn Amr ibn Awf ibn Malik ibn al-Aws ibn Haritha al-Ansari al-Awsi mu ngi tuddoon Hanzala ibn Abi Aamir ibn Sayfi

Ah, moom Seydina Hanzala bi ibn Abi Amir moom moo siiwe woon ci rasilul malaayika moom loolu la siiwe woon boo déggee ñu naan rasilul malaayika buñ la ko laajee xamal ne mooy Hanzala ibn Abi Amir al ansaariyul awsi ah moom baayam baayam gisoon nañ ko fan yii mooy Abu Amir bi nga xam ne Uhud bi mooy ki njëkk bi ñaari kuréel yi jàmm jàkkaarloowe mooy ki njëkk jóge ci kuffaaru Qurayshin ñëw ci waa Medina naan leen man maay Abu Amir mi ngeen xam ibnu fii te ñu doon ko wax ar-raahib yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mujj tudde ko al-faasiq ndax bàyyu Hanzala bii di Abu Amir avant yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di ñëw Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam wax nañ la kaana min aws dafa newoon ku siiwe jaamu yàlla dëddu àddina di jaamu yàlla sori li nga xam ne moom la ko yasrib yi doon jaamu doon leen tuddal ci foofale yasrib di leen wax ay waxu dekki di leen wax diiney maam ibrahim aleyhi salaam waaye nag bi ñu yónnee yonent bi aleyhi salaatu niñ ko gise woon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jóge Makka ñëw gàddaay ci Medina mu daldi mer génn ngir moom daal de toute façon moom manu fee nekk ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dëkk bu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne moom Abu Amir du fa mën a ne ibnu Sayfi aleyhi moo tax imaam ibnu Isxaaq ne woon waqad kaana xaraja xiina xaraja ila Makka mubaa'idan li rasulillah sallallahu alayhi mu génn ngir sori yonent bi alayhi salaatu wa ndax manu koo supporter te ndaxa moo leen doon wax diine joojukat waaye ñaata nit ñooy def lool di wax lool waaye bu mbir yi ñëwee nekkul ci seeni intérêt wala ñoom ñu foogoon ne ñoo koy incarner nekkul ñoom ñu daldi summeeku ca lañ doon wax ba set wecc ba nga foog ni ñii kay xanaa ñoom doonul woon ñoom moo tax mu daal dem Quraysh ngir bañ a nekk ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme ni ñu ko gise woon ànd ak cinquante personnes ci waa Aws am ñu ne quinze personnes keroog bi Uhud amee bàyyu Hanzala bi mooy ki njëkk a génn naan fekk dafa digoon waa Quraysh ne leen yéen gis nga bés bu ma dajeeg jullit ñi bés bu ngeen dajeeg jullit ñi ci xare man dinaa leen jàppale te bu ma génnee waa Aws amul kenn ci ñoom waa Médina ci waa Aws le clan des dina ma gis ma woo ko dul ne dina ma topp moom moo doon bàyyu nag Hanzala bi gis nañ fa mujje mu naan man la Hanzala ñu ne ko ab ñu ne ko stoppal fële yaa faasiq laa an'ama fa laa an'ama Allahu bika aynan yaa faasiq yal na bu yàlla seral sa bët yow kàccoor bu mag bi nga naan ñu kaay ñu rallier kuffaaru Quraysh ni ngir xeex yonent bi ah, radiyallahu anhu moom keroog bokkoon na ci kuréelu ñi baayam doon saaga naan leen yéen waa aw si yéen asaaba qawmi min ba'di shar ay way sama ñoñ de sama ginnaaw lu bon moo leen dal ba man nii di seen kilifa ma wax tey faalewuñu ma mu commencé di leen xaañ ay xeer bi nga xam ne nag ci la xare bi am keroog Uhud imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi mu ne waltaqaa Hanzala ibn Abi Aamir al-Ghasiil wa Abu Sufyaan mu ne keroog ba xare bi tare seydina Hanzala ibn abi amir bi radiyallahu anhu ki mu dafa dajeeg seydina Abu Sufyaan wa kaana aana idin min kuffaari qurayshin moom Abu Sufyaan comme niñ ko gise ci kuffaaru qurayshin yi la bokkoon a ah, moom mooy ki nga xamante ne nii moo jiite woon sax armée bi moom Abu Sufyan mu daldi dajeek ki nga xam ne mooy Hanzala alladhi yu'rafu bi Hanzalata al-Ghasil mu daldi dajeek ki nga xam ne mooy Hanzala mook Abu Sufyan ci toolu xare bi keroog mu ne fa lamma alaa wa Hanzalatu ra'aahu Shaddaad ibn al-Aws al-Aswad wa huwa alladhi yuqaalu lahu ibnu Sha'uub mu ne keroog bi ñu dajee bi xare bi tare Hanzala ak Abu Sufyaan koo mooy ci biir xeex bi pas corps à corps mais ñoom ñaar rek man bu ko tuddanoon mais bokkul ak comme bi ñu gisoon Seydina Ali ibn Abi Taalib début xeex bi ñuy taxaw dañuy taxaw di la seetaan non lii mooy bi xeex bi tàngee ku nekk nag jàmmarloo ki nga jàmmaarloo mu dajeeg Abu Sufyan Saxr na Harb fa lamma ala wa Shaddaad ibn al-Aswad bi nga xam ne mooy dafa dajeeg Abu Sufyan ñuy xeex ci biir xare bi rek mu daldi féete kaw Abu Sufyaan nar koo nar rey fa lamma ra'ahu Shaddaad ibn aswad kenn ci kuffaaru Quraysh ni di Shaddaad ibn aswad daldi gis Hanzala daldi tiim Abu Sufyaan xàcc nar rey wa huwa alladhi yuqaalu lahu ibn Sha'ub Shaddaad ibn aswad bii moom lañ gën xame ci ibn Sha'ub fa darabahu Shaddaad fa qatalahu Shaddaad daal di gaaw profitoo cor ki nga xam ne mooy Hanzala avant moom xàcc bi mu xàcc di dal ki nga xam ne mooy Abu Sufyaan Saxr ibn Harb ra'isu jaysh Quraysh bi Uhud laata Hanzala xàcc bi dal di bi xàcc di dal Abu Sufyaan Shaddaad ibn al-Aswad daal di koy rey dóor ko jaasi fa qatalahu mu daal di koy rey bi mu ko reyee bi nga xam ne ci lañu ko rey moom Hanzala mu bokk kon yi ñu rey keroog Uhud bi xare bi pare yonent bi alayhi salaatu wa gis ni Euh, mais Hanzala bi dafa dañ koo sang mooy génn na àddina ñu ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne inna saahibakum la tughassiluhu al-malaa'ika fas'alu ahlahu ma sha'na yonent mi alayhi salaatu salaam ne inna saahibakum la tughassiluhu al dëgg-dëgg seen mbokk mii di Hanzala de kooram de malaaka yaa ngi koy sang comme ni ñuy sang ku génn àddina alayhimu salaatu wassalaam yonent mi alayhi salaatu ne fasalu ahlahu bu ñu ñibbee wala laajal leen ma soxnaam ana lan mooy mbiram lan moo tax malaaka yi di ko sang di ko sang imaam al-Waaqidi moom rahmatullah alayhi nee na soxnaam moo doon Jamila bint Abdillah ibn Ubay ibn Salul mu ne soxnaay Hanzala bii moo doon Jamila di doomi du jigéenu Abdullah ibn Ubay ibn Salul naafiq bu bon bu mag bi mu ne wa kaanat aruusan alayhi tilka leyla mu ne keroog bi yonent bi alayhi salaatu salaam bi ñu wootee ngir dem Uhud guddi googu la doon jour boobu la doon céetal guddi googu da doon céetal waaye ba mu déggee ñu woote ne dañuy dem Uhud xare ji loolu moo tax loolu la imaam al wax imaam Ibn Isxaaq ne bi ñu laajee ki nga xam ne mooy soxnaam ne ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam day laaj lan moo ana lan mooy mbiru sa jëkkër ndax dafa gis malaaka yi di ko sang mu ne xaraja wa huwa junub xiina sami'a alhaatifa mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam a Hanzala kat ah lenn daal xam naa ko bi muy génn dafa nekkoon koo xam ne dafa amoon janaaba jotul woon a sangu dafa dégg ñu woote rek ngir dajaloo ngir dem ci xare bi mu daldi génn noonu te jotul woon a sangu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne lidaalika ghassalathu almalaayika mu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag ne kon lii nga wax yow soxnaam si looloo tax malaaka yi ma gis malaaka yi di ko sang ndax bi muy génn àddina dafa nekkoon ko am janaaba dafa wuyu yàlla wuyu yonentam alayhi salaatu salaam tarul sax ngir nekk fa di sangu ji xaaral ma sangu ji ñëw loo ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo wuyul yonent bi alayhi salaatu salaam dëgg-dëgg bu doon ñun yaa subhaanallah ñun moom bu ñu fekkoon sax ñu toog defuñ dara dinañ fa tendeefal lu ne ñu dugg ci dóor a ji dañ leen di woo dama bëgg na nga ñëw nu gën a gaawe mu ne fay ndékkee ka omelette aka sangoo ka guuxi kaas lu nekk mun na ci xool lu ne dugg ci lu ko neex jaar fu ko neex dooro a agsi yaa subhaanallah kii moom sangu sax sangu set bi nga xam ne moom la am janaaba goog sax defu ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne li daalika ghassalathu al malaayika moo tax it xoolal li ko buur yàlla may malaaka yee ko sang Allah xadiis bi imaam gis nañ ne imaam ibn Isaaq moo ko soloo na ko noon imaam alxaakim imaam alwaaqidi it soloo na ko imaam albayhaqi dina ko ci sunanul kubra ah, xadiis bi am na shaahid tamit boo xam ne imaam ibn Asakir soloo na ko mu jële ko ci xadiisu Seydina Anas ibn Malik mu noon wax ne iftaxara alxayaani min al aws walxajraj fa qaala al aws minna gasilu lmalaa'ika Hanzala ibn raahib imaam Anas Seydina Anas ibn Malik ne ñaari quartier yi di waari kuru quartier yi ci Aws ak Xasraj muy ñaari clan yooyu dañ doon puukaréew ku nekk di wax njàmbaar gi nga xam ne moom nga am te keneen ki amu ko beneen clan bi amu ko nee na fa qaalal aws waa awsu ne minna ghasilul malaa'ika Hanzala ibn Rahib ne waa Xasraj a yéen yéen xanaa gisu ngeen ñun ci ñun la bokk ki nga xam ne moom la malaa'ikatu rahmaan yi alayhimu salaatu wassalaam doon sang di Hanzala di doomi ar-Raahib di doomi ka xam ne temps yooyu loolu lañ ko doon woowe Abu Aamir ndax lim doon jaamu yàlla lu bari yonent bi alayhi salaatu wassalaam tudde ko Hanzala al-Faasiq euh, euh, euh, Abu Aamir al-Faasiq imaam ibn asaakir nee na xadis bi xasanun saxiix la te loolu la muy xadis boo xam ne bu wér la imaam at-Tabaraani it ko ci al-Kabir ci sanad boo xam ne bu xasan la comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al-Haythami waxe imaam Muusa ibn Uqba raxmatullaahi mu ne mu ne keroog bi nga xam ne moom Hanzala mii ci lañ ko faate foofale ci Uhud baayam di abu amir alfaasiq aleyhi laanatullah dafa ñëw fekk fi mu tëdd bi mu génnee àddina fekk kooram mu ne mu daldi koy kaj daldi koy wéq wéq gu metti ci dënn bi koo xam ne génn na àddina mu fekk doom ji fi mu ne mu daldi koy wéq ci dënn bi wéq bu metti bu koo xam ne sax du ko yëg mais bu saf la ko dóor ne nag lii dhanbaani asabtahuma wa laqad nahaytuka an masra'ika ne nag boo gisee ma wéq la di wax ak bi un corps inerte boo xam ne dara newu ci mu naan wéq bii ma la wéq padd bii ma la padd ci dënn man sa baay di abu amir dhanbaani asabtahuma c'est à cause de ñaari bàkkaar yoo xam ne yoo def la mu ne walaqad nahaytuka an masra' an masra'ika hada te tere woon naa la nga ñëw fii ba fii dee lu tax ngay ànd ak ngay dugg sax ci diiney lislaam bay ñëw di dee fii mu ne ko bàkkaar booboo tax ma daal di lay tere woon naa la ko nga daal di ñëw looloo tax mu ne walaqad wallahi kunta wasulan lirrahimi barran bil walidayn mu ne nag malgré nag wala xad dëgg-dëgg nag wallaahi waat naa ci yàlla ne kunta nekkoon nga yow Hanzala malgré tout nekkoon nga koo xam ne nag wasulan lir rahim jokkukatu mbokk nga woon nag bu mag a mag a mag barran bil ku baaxoon nga nag ci man nga waaye daal bakkar bii moom moo tax mu daal di koy paddu noonu te na àddina moom muy abu amir kon moom noonu la génne àddina moom seydina Hanzala ibn abi amir di al-Ghasiil Ghasiilul Malaa'ika radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu